أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة qutila al-insaanu maa akfarahu min ayyi shay'in xalaqahu min nutfatin xalaqahu faqaddarahu summa as-sabiila yassarahu summa amaatahu fa aqbarahu summa idaa shaa'a ansharahu كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi yawma yafirru yawma yafirru al-mar'u min akhihi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi wujuuhun yawma idin musfira daahikatun mustabshira wa wujuuhun yawma idin 'alayhaa ghadara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 xa gisoon nañ ne Seydina Anas radiyallahu anhu wax ji mu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba na ci kaw minbar naka noonu gisoon nañ hadith Seydina Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu wala loolu ci jotaay bi ko weesu lañ ko gisoon waaye hadith euh, bi nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu mooy hadith Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ci la doon wax dàq bi nga xamante ne mooy dàq tàndarma bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan taxaw ba ñu defaral ko ab beneen mimbar bañ ko ko defaralee dàq ba di yuuxu di joo di jooy di maanaam di di onk comme ni nga xamante ne noonu la gëléem di onke gisoon nañu euh, tamit hadith Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne nee na sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu ala al-minbari fa qaala man jaa ila al-jumu'ati falyaghtasil dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk muy xutba ci kaw minbar bi daal di wax ne képp koo xamante ne dikk ci ak dana dikk ci jumaa ji na nga na nga na nga sangu gisoon nañ tamit baabul xutbati qaa'ima gis nañ buntu bi nga xamante ne moom mooy waxu euh, euh, maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu xutba gi nga xam na moom la ñuy xutba taxaw gi nga xam na moom la ñuy taxaw ci jamonoy xutba gisoon nañu ni hadith sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu mu'allaq bi bi nga xamante ne mu ne bayna bayna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu qaa'ima maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, moom euh, jamono ji nga xam ne la daan xutba gis nañ ko maanaam mu nekk di xutba euh, fekk muy taxaw naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne dafa ne kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu qaa'iman thumma yaqudu thumma yaqumu kama taf'aluuna al-aan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de da daan xutba bu daan xutba da daan xutba da daan taxaw topp mu daal di toog topp mu daal di taxawaat comme ni nga xamante ne noon ngeen koy defee nii yéen gisoon nañ ci baabu yastaqbilul imaamu qawma te maanaam ci lu ëpp ci riwaayaat yi ñu ne ko baabu istiqbaalul imaamil qawm wa istiqbaalin naasil imaam iza xataba maanaam loolu buntu bi nga xamante ne mooy wax ne imaam bi day day day jàkkaarloo nit ñi nit ñi tamit jàkkaarloo ak moom su fekkente ne day xutba te loolu gisoon nañ ni Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñoom noonu lañu daan def dañu daan jàkkaarloog imam bi naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom lay wax naan inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jalasa zaata yawmin ala al-minbar wa jalasna hawla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bés euh, ci kaw minbar bi ñu nit ñu daal di toog wër ko maanaam fekk muy xutba gisoon nañu ci tàmbali woon nañu xadis bu njëkk wala buntu bi nga xamante ne moom mooy wax baabu man qaala fil xutbati ba'da sanaa'i amma ba'du ginnaaw maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax nag ci ne xutba bi euh, imaam bi su koy euh, suy toog su toogi imaam suy suy suy wax maanaam ba sant yàlla maanaam sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax amma ba'du maanaam si xutba yi maanaam wax si maanaam loolu moom Euh, sunna la ci maanaam naka noonu ci téere yi tamit boo bindi téere tamit maanaam wax ci boppa taan wi la am ma baadu donte borom xam-xam yi dinañ def tajawuz di may seen bopp di bind ay wa baadu ak yu mel noonu waaye li nga xamante ne moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li sax ci moom mooy baatu am ma baadu loolu moom mooy li nga xam moom moo sax ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax est-ce que imam al-Bukhari rahimahullah bi nga xamante ne sax dafa indi sax xatta baat boobu mu indi ko def ko tarjuma ne ba man qaala fil xutbati ba'da sanaa'i amma ba'du daan daan wax jooju nag ki xamante ne moom mooy eh, eh, eh, Ikrima muy mawla ibn Abbas solo na ko ci ki nga xamante ne moom mooy kilifaam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ni nga xamante ne noonu la saxee ci xadis boo xamante ne Euh, dinañu ko gis insha allah taala ci jeexitalu buntu bi gisoon nañ ci euh, hadisu sayyidatu asma bintu abubakar radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne euh, moom la doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba ñu jàppee jant bi xutba bi nga xamante ne moom la doon xutba ci biir dafa wax ne mu ne bi muy xutba mu ne fa xataba an-naas wa hamida allah bima huwa a'lu thumma qaala amma ba'd maanaam naka noonu dafa doon xutbal di jàkka wax nit ñi daal di sant buur yàlla subhaanahu wa taala ci li nga xamante ne moom la yelloo ci cant sopp topp nag mu daal di wax ne amma ba'du maanaam ginnaaw loolu euh, naka noonu léegi nag ñu ñëw kon ci benn xadis mu ne qaala bisnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Muhammad ibn Ma'mar te moom mooy al imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ma'mar al-Qaysi al-Bahraani rahimahullahu taala bi imam ci waa Basra mu nekk koo xamante ne euh, tamit euh, saduq la waaye euh, mënut na koo sax yëkkati ci darajay siqaat yi comme lu dul benn bu ñaar ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ni ko defee waaye li nga xamante ne moom mooy beneen particularité bi mu amee moom bokk na ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne ima xadis mi seen xadis ñi ngi ci kutubu sitta waaye ñeneen imam yëpp maanaam ñoom juróom benn imam yëpp dañoo solo moom mu nekk seen sëriñ comme Yaqub ibn Ibrahim comme Muhammad ibn Bashar comme Muhammad ibn Musanna comme Amr ibn Ali al-Fallas moom mii tamit ci ñooñu la bokk mooy Muhammad ibn Ma'mar al-Bahrani rahimahullahu taala moom mi ngi gën a àdduna 166e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na haddathana Abu Asim te moom mooy an-Nabil euh, euh, moom tamit ci imaamu waa Basra la bokk rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci Abu euh, Abu Asim mooy ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani moom mooy voilà nga xamante ne ñoom seen kër yi dañoo maanaam ku ku ku jur sa doom rek tudd mu tuddee ko Dahhak kooku doom jooju soo amee doom keneen ki ci des bu amee doom tuddee ko maamam. maanaam ñoom muy ad-Dahhak ibn moom ad-Dahhak la tudd moom ak maamam ak maami maamam ñoo bokk tur voilà dégg nga euh, an-Nabil rahimahullahu taala gane adduna cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna e ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam solo na ci ku mel ne al imam Abdul Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn euh, Jurayj ak imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ak euh, ku mel ne imaam al-Awzaa'i imaam Maalik ibn Anas ak Sufyaan ibn euh, Uyayna ak euh, al imaam ibn Abi Aruba ak ñaar rahmatullahi alal jamii amaa ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo solo ci moom mooy imaam al-Bukhari maanaam ngir ne moom ci boppam sëriñu imaam al la mm-hmm. gisoon nañu na haddathana Abu Aasim an-Nabil waaye imaam al-Bukhari fii dafa solo ci ku solo wee ci moom moom sax moom moo gën nekk mag maanaam. ci moo gën a mag ci sëriñu imam al-Bukhari yi ndax deux cent onzième année la génn àdduna rahimahullahu euh, taala ak ñeneen ñoo xamante ne tamit solo nañ ci ñoom ku mel ne hatta yenn sëriñu imam al-Bukhari comme imam Abu Khaysama comme imam Bundar Muhammad ibn Bashar ak Ishaq ibn Rahawayhi ku mel Ali ibn Ali al-Madini Ahmad ibn euh, ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' ñoom ñëpp solo nañ ci moom ak moom Mahmoud ibn Ghaylan ak ñeneen rahimallahu al moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Jarir ibn Hazim moom mu jëlee ci imam Abu Nadr Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdullah al-Azdi al-Ataki rahimahullah taala al-Jahdami thumma al-Basri rahimahullah mi ngi eh, moom eh, tamit mu nekk eh, imam boo xamante ne tamit ci imam waa Basra yi la bokk rahimahullahu ta'ala mu ne anna qaala nee na dégg naa al-Hasan mooy imam bu màgg boobu al-Hasan ibn Yasar al-Basri rahimahullahu ta'ala Hasan ibn Abil Hasan mooy sayyidina Abu Sa'id al-Basri radiyallahu anhu mu bokk ci ñu siiw ñu màgg ñi nga xamante ne ñooy imam waa Basra yi mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay hadiis nekk ci kutubu sitta mu ne yaqulu mu Amr Amr ibn Taghlab maanaam moom mi an-Nimari euh, al-Basri moom tamit noonu la tudd Amr ibn Taghlab al-Abdi rahimahullahu ta'ala mu bokk ci ñi nga xamante ne euh, ay euh, maanaam saxaaba yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu waaye saxaaba yu ndaw yi la imaam al-Bukhari maanaam moom ñaari xadiis rek lañ ko solo sayyidina Amr ibn Taghlab bi radiyallahu anhu ñaari xadis kese moom mooy musnadam ba mu jeex waaye ñaari xadis yëpp tamit imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, solo na leen euh, amma ki nga xamante ne moom mooy euh, imam al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala dafa wax ne imam abu moom mi al al-Basri rek moom moo solo ci moom rahimahullah waaye loolu am na defe na defe ngir ne a ah, ñaari nit ñoom solo nañ ci moom rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu utiya joxeef na ko bi maalin ci alal aw wala boog sabiin ah, ah, ay jaam maanaam dégg nga indil nañ ko ko maanaam am na tamit ci yeneen nu sax mooy aw shay'in wala dara nee na fa qasamahu mu daal di koy séddale maanaam mooy jaam yu jigéen yi indil nañ leen ko wala boog ñu indil leen ñu indil ko ay alal loolu bañ ko ko indilee nag nee na fa fa qasamahu mu daal di koy séddale loolu dafa fekk ne xare moo amoon ñu indi ko muy séddale gannaaw loolu nag euh, fa fa mu daal di jox rijaalan ay góor maanaam mu am ay nit ñoo xamante ne daf leen a jox ci alal gi wa taraka mu bàyyi rijaalan ay góor maanaam mu am ñoo xam ne daf leen a jox waaye ñeneen ñi mu ah, am ñu mu bàyyi waaye nag fa balagahu mu jotee ci moom an na ne alladina gaa yi nga xamante ne taraka bàyyi na maanaam mooy bàyyi na leen a jox maanaam joxu leen ata bu maanaam ñaawlu nan ko maanaam ñoom daal am na ñoo xamante ne eh, rafetlu wunul le fait que ñoom kenn joxu leen maanaam booba yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa jox ñu mel ni di jaayam sayyidina Abbas radiyallahu anhu jox ñeneen et maanaam ñoo xamante ne dañuy doog ci l'islam bi wala boog dañuy doog ñëw am ñeneen ñu mu jox ñooñu nag yeneen bi sallallahu alayhi leen joxe mbir mi nag am ñoo xamante ne dëgg-dëgg xawuñu ko maanaam neexu leen woon daal jàpp nañ ne daal ñoom yàgg nañ fi et cetera xew bokk nañ ci xeex yi ak yooyu waroon nañ leen a jox quand même ci alal gi dégg nga waaye nag nee na fa hamidallah maanaam yeneen ci sallallahu alayhi wasallam dafa yéeg ci kaw minbar bi te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale moom mooy ne bu mbir amee solo ba am solo maanaam da ngay maanaam kilifa gi day woote daal di taxaw to foo xamante ne maanaam ci mimbar wala ci lu yëkkati ko ngir ne ah day wax ak nit parce que loolu maam mbir bu amee solo ba am solo loolu day am maanaam loolu lay tegtale te yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu benn du ñaar ci ay bu ñu ko seetloo mbir day xew mu daal di taxaw ci kaw mimbar bi woo gaa yi gaa yi ñëw mu daal day wax daal di leen voilà te yëpp da ngay gis ni mu koy tàmbalee benn la mooy day sant yàlla ba pare ne amma ba'du maanaam fii tamit noonu la wax mu ne fa asna fa hamidallah mu daal di sant yàlla summa topp asna alayhi mu tagg ko maanaam kañ ko summa topp qaala mu ne maanaam mooy day sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñun noonu la ñuy def bu ñu nekk moom nag danaan day sant yàlla gi noonu mais ñun bu ñuy def dañuy sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax comme niñ ko gisee woon Shafi'i rahmatullahi alayhim dañu ko def charte ci xutba maanaam mooy faaw mu am sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu daa war a bokk ci xutba bi naka noonu Hanaabila rahmatullahi alayhim ni ñu ko gisee woon euh, summa qaala toog mu ne amma ba'du naa loolu nag fa wallahi waat naa ci yàlla ne inni naka man la ootii dinaa jox ar-rajula benn waay wa adawata ma bàyyi ar-rajula beneen waay maanaam léeg-léeg man man dinaa def loolu dinaa jox dinaa jox benn waay daa di bàyyi keneen lii tamit dañ ciy jàngee ne euh, maanaam waat ci fekk ne waat loo wuñ la lool def na ko def waaye nag day nekk ci mbir mu am solo loo loolu moom moo tax ñu koy def waaye nag du ñu def rek luñ ne ñoxoor njaay rek nga daal di waat ne wallahi nangam loolu du jikkoy jullit ñi jullit ñi seen jikko mooy ne dinañuy wax maanaam de manière général dañuy wax wax ju yamama di wax normal waaye bu nu waree waat nag danañ maanaam bu ñuy wax lu am solo danañ ko waatal maanaam ngir mbir mi dafa am solo waaye nag warul nekk loo xamante ne tout le temps tout le ngay waat tout le temps ngay jiñ maanaam loolu tamit bokkut li nga xam ne moom mooy la baax ndax loolu li mu gën a jege mooy naa naafeq yi comme li alquran wax ittakhadhu aymanahum junna fa saddu an sabilillah maanaam ñoom seen waat yi jiñ yi moom la ñu jàppee ak ak li nga maanaam ak ngànnaay comme li nga xamante ne moom parce que xam nañ ni jullit ñi ñoom jàpp nañ ne dañuy jëm comme li Iblis def Iblis pour mu génne ñoom maam Adama alayhi salaam euh, ajana da la koo waatal maam te moom jàppoon na ni kenn mënta waat xanaa ci yàlla ba pare fekk li ngay wax xanaa du dëgg maanaam loolu tamit maanaam loolu ñoo munafiq yi nag dañ koo doon ci seen sëriñ Iblis ngir ne ñoom tamit waat yooyu noonu lañ koy defee. moo tax loolu lu jara mooy te di ko la euh, di def lu ñu lu ñu la joxoon jaay rek nga waat ko waaye nag léeg-léeg mbir mu am solo ngir wala solo mbir mi maanaam nga waatal ko loolu tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko def saxaaba yi radiyallahu anhum tamit daan nañ ko def mu ne man dinay jox benn waaye tamit dinaa di bàyyi benn waaye te loolu nga gis ne xikma moo ci nekk waaye muy leeral te lii tamit day tegtale ni mu doxalee nii day tegtale ne su fekkente ne dafa am mbir moo xamante ne mën naa yàq mbooloo mi boobaa kilifa bi war na taxaw maanaam wax leeral ci ay ci ay fekk ci soppandikoom la ni mu doxale la maanaam war naa taxaw leeral lu tax mu doxalee nii ak lan moom mooy lii wër-wërloo ci loola ngir lépp daal di teguwaat ci yoon mu ne walakin waaye nag maanaam léegi nag lii ci tegu moom daf koy wax ngir leeral bi nga xamante ne moom moo tax mu koy def mu ne walakin waaye nag eh, mu ne mu ne wëllëg yi fekk nag wekk wëllëg yi fekk ka nga xam ne adaaw bàyyi naa ko. ahab bu moo gën a sopp ila yi jëm ci man minal bii ci ki nga xamante ne oox yi jox naa ko ko maanaam léeg-léeg du ne ku ma jox ki c'est pas pas parce que sopp ma ko de déedéet léeg-léeg ki ma joxul moom moo ma gënal te loolu tamit maanaam lu mat a bàyyi xel la ci euh, diggante taalibe yi ak sëriñ si maanaam ñoom maanaam nitu yàlla yi ak ñu ñuy àndal ngir ne léeg-léeg mu am ñoo xamante ne da leen di jox ngir xam na ci seen xol fu mu tollu xam na ñu ñu mel maanaam loolu moom moo tax léeg-léeg mu jox leen importance bu mag parce que euh, loolu mooy yéwénal seen i mbir am nañ ñoo xamante ne ñoom xës na maanaam ñoom xës na xam ne ñii tegu nañ ci yoon bi nekk nañ ci te vraiment ñoom dañoo ànd ak moom te yàlla rek sax moom léeg-léeg sax mën na toog ay weer du du du du ak ñoom wala du leen kii ngir ne xam na ni ñoom amuñu problème ci côté boobu. te ñooñu la gën a bëgg dëggaa waaye ñii lay gën a toppatoo ndax ñii ñoo gën a jara a toppatoo ci jamono ji maanaam lool tamit léeg-léeg day am mu ne walaakin mu ne nag wa walaakin waaye oote danaa jox aqwaaman ay nit li ngir li nga loo li nga xam ne ara gis naa ko fii qulubihim ci xool ci seen xol minal jazaay ci ak nooy ak ci ak doyadi wal halaa ay akuk tooyi maanaam akuk yambare maanaam tey léeg-léeg ndax halaa loolu lay teg mook ak yambare mooy koo xam ne tooy la waaw dafa tooy maanaam loolu mu gis ci ñoom moo tax te loolu halaa googu na ko borom bi subhaanahu wa ta'aala bi naan innal insaana xuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu xayru manu'a maanaam loolu moom mooy alhalaa maanaam mooy koo xamante ne bu bu bu te loolu nit de manière générale noonu lay mel fekk tarbiya wuñu ko maanaam mooy maanaam moo tax mu ne illal musallin ba mu def jullikat yi ndax julli mooy tarbiya bi gën a mag te saar bi nga ko indi mooy sóoratul Ma'ârij te boo xoolee corpusu saar bi yëpp partie boobu la maanaam mooy ne nit ñi mooy Ma'ârij mooy yoon yi ñuy jaar ngir yegg ci yàlla ngir yëkkati ku jëm ci kaw mu ne euh, nit ki nañ koo bindee mu nekk koo xamante ne euh, dafa am xeetu yambare googu ak tóoy googu mu nekke lu tax mu ne su amee dañuy gis mu daal di dëgër këcc waaye su fekkente ne Ah, ah, maanaam bu amee nga gis mu dëgër mu nekk koo xam ne am confiance su boppam waaye su kiiwee rek su su su su su su ko lu métti dalee rek nga gis nag mu daal di ah, daal di su amee bopp astaghfirullah manu an maanaam iza masahu xayru manu an su amee lu baax rek dañuy gis manu an muy muy xañe maanaam moom bu amee jàpp na ne war sa joxe ndax daa jàpp ne maanaam comme nga gis te faiblesse boobu daanaka moo nekk ci xale yi boo seetloo. xale naturellement noonu lay mel xale bu normal moom noonu lay mel mooy su amee lu baax maanaam moom lu mu amal boppam jàpp na ne moom rek ko moom keneen waru koo laal te lu kenn ñeneen ñi am moom jàpp na ne war na cee bokk te euh, loolu nit ki noonu nit tamit noonu la mel maanaam naturellement noonu lay mel maanaam moom bu amee lu baax day xañe ah non lii par contre nangam maa ko moom et cetera nangam voilà mais su lu su su ko lu métti dalee rek. nga gis mu daal di mu daal di kii mu daal di kii daal di nga gis ko mu abatru voilà nga gis ko mu abatru maanaam boo ko gisee xaw ko yërëm wala nga gis mu jékki-jékki commencé jeex wala xel mi doom dalati wala yu mel noonu loolu moom mooy dal nit te loolu nag loolu lay wax ne na am na nit ñoo xam ne ni ma gis ci ñoom ñu mel noonu loolu moom moo tax ma ne xaaral ma ne ñii ma jox leen waaye wa wa akilu waaye damay Euh, euh, damay bàyyi noonu aqwaman ay nit maanaam ñenn ñi dama leen di yan dama leen di féeteeg aqwaman ñoom ay nit ñoo ñoo xamante ne ilaamaa jëm ci li nga xam xamante ne jaala def na ko allah bu yàlla fii qulubihim ci seen xol yi allah maanaam yàlla li def ci seen xol yi minal ghina ci woomal wal xayri ak yiw ñooñu laa lool dama leen koy bàyyee ndax ñoom yàlla def na ci ñoom yiw ak ak ak mbaax ak def na ci seen xol yi tamit ak woomal maanaam ñoom doylu nañ ci li leen yàlla defal maanaam ñoom nag dama leen di bàyyee loolu te lii mu wax ni mooy catégorisation nit ñi de manière générale rawatina taalibe yi ñi nga xam ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla te mu am fu ñu yëggagul mataguñu ñooñu noonu maanaam ñaar ñooñu lañ am na ñoo xamante ne ah maanaam ñoom doylu nañ yegg nañ maanaam presque ñooñu yegg nañ wala ñu ngi waaj a yegg am na ñoo xamante ne ñooñu nag du ñu doyloo rek yàlla du ñu rek ne yàlla lañuy ñuy doyloo wala yiw gi nekk ci seen xol doy na leen wëllif am amu adduna yi nga xamante ne moom lañuy ñuy xool ñooñu tout le temps dañuy soxla luy dalal seen xel ci wàllu àdduna dégg nga te ñooñu loolu tamit maanaam sëriñ bi di ànd ak ñoom moom tamit war nay bàyyi xel situation yooyu ak xol yi ni ñu mel ci lool loolu la yenente bi nag sallallahu alayhi wa alihi wa sallama def ni mu ne te ñi ma tudd ñu mujj ñi nga xamante ne ñoom seen xol maanaam ak woomal nekk na ci waaye tamit ak yiwa ngi ci mu ne fiihim bokk na ci Amr ibn Taghlib sayyidina Amr ibn Taghlib bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa wallahi waat naa ci yàlla sayyidina Amr ibn Taghlib radiyallahu nee na maa uhibbu nee na soppuma an na ne mu nekk lii ñeel ma bi kalimati ci kaddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam humuran na'am gëléem yu xonk yi maanaam mooy nga xam ngeen ni euh, gëléem dafa bokk ci euh, alal alalu euh, kii yi comme niñ ko waxe woon maanaam arab yi dañ dañoo bu am ara seen seen alal li ci gënoon a fonk mooy gëléem ba léegi da koy gis ab arab moom da ngay gis dafa fonk gëléem maanaam gëléem ak lépp lu yor ak say gëléem oto bu rafet ak yooyu maanaam da koo fonk moo tax tout le temps da gis da koy bàyyi xel léegi nag euh, yi nga xamante ne nag ñoom ñooy yu ci xonq yu mag yi yooyu ñoo ëppoon valeur looloo tax ñu koy joxe exemple ci lépp loo xamante ne alal bu bëri ba bëri dañ dañ koy tuddee noonu xumurum na am maanaam nga gis ne mu ne ma am alalu àdduna bi yëpp ci ci maanaam moo ma gënaloon maanaam maanaam lii waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax na dëgg de di ko xam wax jooju nu mu toll non moo la koy gënal moom dégg nga mu ne tabaahu euh, mooy Yunus te moom mooy ibnu Ubayd ibnu Dinar dinañ gis al-Ayli boo ci beneen mu taabaa di mais ci keneen la mooy Yunus ibnu euh, Ubayd ibnu Dinar al-Abdi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah dañ koy Abu Ubayd al-Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi génn àdduna 139e année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu moom moo moom moo def mutaaba ci Jarir ibn maanaam euh, après al maanaam moom solo na jëmmi hadith bi ci al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wala da Ah, Amr ibn Taghlib waaw radiyallahu anhu mhm. dégg nga ah, radiyallahu ta'ala anhu dégg nga kon hadith bi imam al ah, Bukhari rahimahullahu ta'ala nu ko ndax hadith numéro trois mille cent quarante-cinq ak sept mille cinq cent trente-cinq moom rek moo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta maam daf ci wéetoo wax nañ ne la ñaari hadith la indi la am voilà te ñaar yëpp imam Bukhari solo na leen dégg nga rahima imam Ahmad ibn Hanbal tamit solo na ay xadisam mooy vingt mille six cent soixante-douze vingt xadis bii nii vingt mille six cent soixante-douze vingt mille six cent soixante-treize ak vingt-quatre mille neuf kon léegi gis na waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari rek moo ko wéetu wa rahmatullahi ala al-jami' ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab li haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala muy Abu Zakariya al-Misri gane àdduna 155 ane ginnaaw génn àdduna 231 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari mooy taalibeem ci ñoom wa ci waa kutubu sitta solo na ci moom 178 hadith imam Muslim solo na ko deux ñaari hadith imam Ibn Maaja solool na ko ñetti hadith imam Tirmidhi solowul hadith waaye tudd na ko mu ne qaala haddathana al-Layth te moom mooy al-imaam Ibn Sa'd euh, dégg nga al-Fahmi rahimahullahu euh, ta'ala gane mooy Abul Haaris al-Misri gane àdduna 94e année ginnaaw àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta an Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala muy Abu Khalid al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àdduna 144 génn àdduna boog 144 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta an Ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri mu Abu Bakr al-Madani Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab maanaam mooy az-Zuhri Euh, rahimahullahu ta'ala gane àdduna cinquante-septième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta wa qaala akhbaranii Urwa moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam di Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àdduna vingt-quatrième année génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci fuqaha as-sab'a yi anna Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha xadis bi maanaam boo xoolee càllale gi voilà gisoon nañ ko voilà dégg nga anna Aisha radiyallahu ta'ala anha mooy sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha at-tayyibatu bintu at-tayyib as-siddiqatu bintu as-siddiq habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom mi ngi euh, génn adduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ay xadisam nekk ci kutubu sitta moom mooy ki nga xamante ne ci jigéen ñi moo ëpp lu mu solo xadis te moom rek moom boo bokk ci muksiruna yi ci jigéen ñi mi ngi amee deux mille deux cent dix xadis xadis imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo ci cent soixante xadis imam al-Bukhari ci cinquante-quatre xadis xadis radiyallahu ta'ala anha akhbarathu moo ko xabaare anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xaraja génn na zaata laylatin ci ak ak guddi min jawfil layli ci xaaja guddi gi nee na fa salla mu daal di julli fil masjid ci jàkka ji fa salla mu daal di julli tamit rijaal ay góor bi salaati yi ci julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy ne comme weeru koor gi comme ni ñu ko gisee woon hadith bi gisoon nañ ko ci kitaabul azan maanaam ci jullig naafila maanaam euh, ci mbooloo gisoon nañ ko tamit ci maanaam ba gisoon nañ masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci julli ci maanaam tarawiix yi ak na nga xamante ne moom lan moo ciy sunna ak lan moom lañ ci maanaam lan moo lan lañ ciy def loolu gisoon nañ ko bu ñu ko njëkkee gis hadith bi walillahi alhamdu wal minna euh, dégg nga euh, mu daal di julli maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daal di julli fekk. Euh, waa déedéet masala bi ko gisoon ci ci ci ci ci mooy mooy julli gi ñu ñu mën a julli ci ginnaaw mi miir rido voilà kay dégg nga euh, bi mu jullee noonu nee na nee na fa salla mu daal di julli kon rijaal ay góor bi salaati ci julleem fa asbaha mu daal di xëy annaasu nit ñi fata haddasu ñuy waxe ñuy waxtaan fajtama'u mu daal di maanaam ñuy waxtaan daa ne ah de yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon julli ci biir néegam maanaam rideau bi nekk ci ginnaaw maanaam wala niir bi nekkoon ci ginnaawam ñun ca lañ taxaw ñu nit ñuy julli fekk naa naafila la woon ci guddi gi ci koor gi dégg nga mu a bañ waxtaanee nag nee na faj tamaamu daal di dajaloo ak saru lu gën a bëri minhum ci ñoom fa sallaw ñu daal di julli maahu ànd ak moom maanaam kon loolu moom mooy kon bañ waxtaanee loolu tamit day wane ni maanaam yiw bu fekkente nit ki def ko gis xam ne lii kat yiw la mu daal di ci waxtaan ak mbokkam yi maanaam mbokk ñi nga xamante ne ñoom lay euh, ñoom la àndal ci yoonu yàlla ak mbokk jullitam yi bu ko defee ñoom it ñu ñëw mën a dajaloo gën a mën a fekke li nga xamante ne moom mooy yiw woowa fajtamaa moo tax mu daal di dajaloo aksaru minhum lu gën a bëri ci ñoom fa sallaw ñu julliwaat moom loolu moom mooy ci ëllëg sa fa asbaha mu daal di xëy tamit annaasu nit ñi fa tahaddasu ñu daal di waxtaanaat maanaam ñi ci def daal di xëy yonent bi de sallallahu alayhi wasallam ñaari fan ak ñi muy def di ñun muy julli ñun ñu dal taxaw ci ginnaawam di julli fa kasura mu daal di bari alul masjidi ñoom jàkka ji maanaam waa jàkka ji gën a bëri nag min al-laylati ci guddi gi as-saalisati ñetteel bi fa xaraja mu daal di génn rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa sallaw ñoom ñu julli tamit bi sala uh, uh, uh, bi salaatihi ci julleem maanaam mu julli ñoom it ñu julli waaye fa lamma ba nga xam ne kaanat nekk na al-laylatu ar-rabi'a ñeenteelu guddi gi maanaam nga gis ne kon guddi la ko rek ajaza mu daal di lottu al-masjidu jàkka ji an ahli yi wëllif ñoñam maanaam nit ñu bëri lool xattaa bete xaraja mu daal di génn nag maanaam nit ñi xaar di xaar di xaar ah, waaye génnut waaye nag xaraja mu génn nag li salaatu subhi ñeel jullik suba fa lamma ba nga xamante ne qada faj na maanaam maanaam qada julli na ba noppi alfajara fajar aqbala mu daal di dëgmal ala naasi ci nit ñi maanaam lool tamit eh, bokk na ci li nga xamante ne moom lay tëgtale maanaam moom mooy bu imaam bi sëlmalee comme niñ ko waxe bu bu fekkente dafa war a wax ak mi ñi day jàkkaarloo ak ñoom waaye fu dee warul wax ak mi ñi ak wala yu mel noonu bu boobaa jarul muy jàkkaarloo ak ñoom dana ko doy rek mu daal di Euh, wëlbatiku ci ndeyjooram wala ci càmmooñam waaye li ëpp ci ndeyjooram la daan wëlbatiku comme niñ ko gisee woon ci hadith Seydina Anas bi radiyallahu anhu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na bëri na tamit lu mu ko doon gis muy féete ci càmmooñ bi naka noonu mu ne amma euh, mu daal di fatashahada mu daal di seede maanaam mooy mu wax baatu seede yi Ah, maanaam ci mu loolu li muy tekki mooy mu sant yàlla daal di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala topp mu wax amma ba'du ginnaaw loolu loolu tax imam al-Bukhari tamit indi ko fii mu ne fa innahu li wër boor mooy lam yaxfa làquwul nëbbuwul alayya ci man makaanukum seen bërëb maanaam ne yéen a ngi fi woon loolu nëbbuwuma laakin ni waaye damit daman waaye man mi xasiitu damay ragal an tufrada ci ñu farataal ko alaykum ci yéen fa ta'jizu bu ko defee ngeen lott an ha wallif loola maanaam lii moom moo tax man génnuma fii nag eh, maanaam loolu mu wax maanaam lu mat a bàyyi xel mooy te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko am moo tax nag gannaawam bi jullit ñi dajaloowee ngir loola donte du farata mu xam ne maanaam léegi jeex na moo tax ba ñu dajaloowaat ñun seen biir Seydina Omar radiyallahu anhu génn nag ne leen ni'mal bid'atu haadi maanaam euh, dégg nga lii daal lu mu sos rafet la maanaam ngir ne Euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne am na cosaan ci diine te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, defoon na lu ko nuru donte melutoon nii waaye loo xam ne mënef na koo gam-gam le mënef na koo xiyaas ci lii am na amoon na moo tax ñoom ñu ñëw dajaloo daal di julli ñuy def taraweexe comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee te noonu lañ ko xamee walillahi alhamdu wal minna mu ne taabaahu Yunus bi bi faa na ibnu Yazid al-Ayli la rahimahullahu ta'ala mooy Yunus ibnu Yazid ibnu Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala al-Qurashi génn àdduna 159 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ay hadiisam nekk ci kutubu sitta moom maanaam ki mu mutaaba mooy Uqayl ngir na moom nu moo solo ci al-imaam Ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii' hadiis bi comme niñ ko gisoon romboon nañ ko hadiis numéro 729 daañu ko gisaat hadiis numéro 1129 2011 ak 2012 li nga xamante ne moom tam imaamu Maalik solo na ko ci Muwatta xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf imaamu Muslim euh, solo na ko xadis numéro sept cent soixante et un ñaari yoon euh, imaam

ak imam an-Nasa'i amma imam uh, at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' wa qala bi isnad muttasil fi al-kitab li haddathana Abul Yaman te moom mooy al imam al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala génnaat na deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent trente-huitième moom deux cent vingt-deuxième cent trente-huit deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari moom la nekk sëriñam ñeneen ñi ci des solo dañ koy hadith kon ay haditham tamit ñu ngi ci sitta annahu qaala mu ne mu ne te moom mooy ibnu dinar al-Qurashi Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala gane adna génn adna bu 162 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith nekk ci kutubu sitta an az-Zuhri gis nañ ko léegi moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri qaala annahu qaala mun qaala annahu qaala akhbarani uh, Urwa moom mooy ibn Zubayr gis nañ ko léegi an Abi Humayd as-Sa'idi te turam mooy Abdurrahman Euh, abu euh, euh, Abdurrahman ibn Sa'd ibn al-Mundhir al-Ansari as-Sa'idi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom waa Madina la moom mi ngi génn adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci sahaaba yi la bokk radiyallahu ta'ala anhu ci fuqaha yi sax ci la bokkoon Euh, moom Seydina Abu Hamid al-Sa'idi radiyallahu euh, ta'ala anhu gisoon nañ ko maam lu bari ci bi ñuy gis euh, hadith bi maanaam mutaabaata bi imaam al-Bukhari indi rahimahullahu ta'ala ci kitaabul azaan maanaam ci ci abwaabu sifatu salaat maanaam rawatina hadith bi moom mooy baabu sunnatul juluus fi tashahhud buntu boobu. Euh, xadisam bi gisoon nañ ko ci radiyallahu euh, ta'ala anhu annahu nako moom kat axbarahu moo ko xabaare maanaam moo wax ne anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaama taxaw na ashiyatan ak euh, ak ak ngoon ba'da salaat ginnaaw julli fa tashahhada mu daadi Euh, mu daal di wax baatu seede yi maanaam kon dañuy gis ne bu rek baatu alhamdulilah wala seede mënees naa wax tamit ginnaaw loolu maanaam daal di bàkk yàlla kañ ko daal di waxaat baatu seede yi maanaam doog a wax amma ba'du daal di nga alhamdulilah mu daal di wax naa mu daal di bàkk kañ allah ci yàlla maanaam mooy mu sant ko bi maa ci li nga xam te ne boobu moom ahluhu moom la yelloo su moom bi subhaanahu wa ta'ala summa qaala ginnaaw mu daal wax lan. amma ba'du ginnaaw loolu taabaahu hadith bi mutaabaati ñi nga xam ne ñoom ñoom def mutaabaati moom mooy Abu Muawiya te moom Muhammad ibn Khazim ad-Darir rahimahullahu ta'ala mooy Abu Muawiya ah, al-Kufi rahimahullah génn àdduna 194 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith nekk ci kutubu sitta ah, wa Abu Usama te moom mooy al-Kufi rahimahullahu ta'ala Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi euh, rahimahullahu ta'ala moom tamit hadith am ñu ngi ci kutubu sitta ñoom an Hisham te moom mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam génn àdduna cent quarante-quatrième année euh, wa sallam génn àdduna soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit ay hadith am kutubu sitta an abihi muy baayam an Abi Humayd as-Sa'idi muy sayyidina Abdurrahman mam bayyam Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anil jami' anin nabi mu jóge ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na amma ba'du ginnaaw loolu maanaam mu ne taabaahu maanaam kon dañuy gis ne ki muy wax naan taabaahu an an maanaam moom mooy imam az-Zuhri maanaam ngir ne imam az moom lañ ne Abu Muawiya ak Abu Usama ñoom ñu jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ah, au lieu mu jaar ci imam az-Zuhri imam az-Zuhri dooga jëlee ci Urwa ibn Zubair ah, eh, ibn al mu ne ana eh, kon génération ñoom Abu Muawiya ñoom Abu Usama moom mooy génération ñoom Shu'ayb ibn Dinar mu ne eh, taabahu tamit al-Adaniyu te moom mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Yahya ibn Abi Omar al-Adani rahimahullahu ta'ala wàccoon Makka dañ koy askanale moo tax maamam lañ koy askanale tout le temps moom moo tax ñu naan ko ñu naan ko al-Adani rahimahullahu ta'ala mais moom Muhammad la tudd Muhammad ibn Yahya Euh, moom an Sufyaan maanaam te moom mooy euh, Sufyaan ibnu Uyayna naam ibnu Imraan al-Hilaali rahimahullahu ta'ala mooy Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'ala nekkoon tamit waa Makka imaam boobu imaam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala maanaam moom tamit solo na xadis bi ci imaam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala fii waaye ci baatu amma ba'du hmm? tamit ci baatu amma ba'du moom la nuróowu na ko ci dégg nga maanaam mooy ne kon yaxoo xadis bi nuróowu waaye le fait que bi mu solowee xadis bi ci riwaay parce que xadis bi bu gën a gudd lii waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala lii la ci indi ngir tegtale baatu ma ba'du bi lool moom moo tax waxul ne xadis bi yëpp ñoom ñoo ko nuróole mais dafa ne ci baatu maanaam ci le fait que imam yenente bi sallallahu alayhi wasallam xutba na wax lan amma ba'du ginnaaw lii Euh, dégg nga euh, kon euh, hadith bi imam al-Bukhari rek moom moo ko solo ah maanaam yeneen te ci waa kutubu sitta imam al-Bukhari rek moom moo ko ci solo rahmatullah alayhi te fii rek la ko solo rek hadith bi kon fii rek lañ koy gisa dootuñu ko gisa insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abu Jamal gis nañ ko léegi al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani qaala axbarana Shu'ayb gis nañ ko ibn Dinar an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri annahu qaala haddathani Ali ibn Husayn te moom mooy Zaynul Abidin Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu mooy Abul Husayn euh, mi ngi gane adduna 38e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna moom tamit 93 jàpp 94 at boobu borom xam-xam Madina yu bari yi doon génn adduna moom tamit ci la génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu euh, moom euh, du tax ñu ko doon wax Zaynul Abidin mooy jaamukatu yàlla bu màgg la woon maanaam nekk koo xamante ne moom mooy kii faras dax dégg nga euh, fekkoon ci ci kii ba moo la am ku ko ku ko doon laajte kii mooy kan ci la bind mii mii bu am solo boobu di maanaam ci la ko fu way tax noonu da ko woy noonu rek dafa génn way ko ah ci tagg ko maanaam ngir ne moom mooy ku baax ku sell kooku nga xamante ne di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ah, di ki nga xamante ne moom mooy taaral jaamukatu yàlla yi ah, dégg nga radiyallahu ta'ala anhu moom tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta ah, moom mu ne anil Miswar ibn Makhrama radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di Abu Abdurrahman al-Qurashi az-Zuhri ah, al-Miswar ibn Makhramah ibn Nawfal ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ah, dégg nga ah, ibn Zuhrata kon moo tax nga az-Zuhri ibn Kilab rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 64 wala boog 74 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom tamit ah, bëriwul ay hadith yoo xamante ne solo na ko radiyallahu ta'ala anhu ah, al-Miswar ibn Mahrama radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaama rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam taxaw na fa sami'tuhu mu dégg ko hiina tashahhada ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax baatu seede yi maanaam nga gis ne imam al-Bukhârî boo seetloo xadis yu mujj yëpp da ngay gis day wane ne maanaam xadis yi mujj indi du rek ne dafay sant yàlla waaye tamit baatu seede yi dañ koy waxaale maanaam mu daal di wax ne nee na yaqulu ginnaaw ba mu waxee baatu seede yi mu ne amma ba'du ginnaaw loolu dégg mu ne taabawoo eh, ci ginnaaw maanaam eh, ki nga xam ne mutaabaa mutaabaa bi am na te moom mooy az-Zubaydi mooy Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi Abul Huzayl rahimahullahu ta'ala euh, di euh, waa Hims moom tamit Himsi la euh, nekkoon na qaadi sax foofu rahimahullahu ta'ala génn àdduna 146 jàpp 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom an az-Zuhri maanaam kon kan la def mutaaba Shu'ayb ok kon an az-Zuhri mu jël ci moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri hadith bi tamit euh, bii fii rek la la la ko imam al-Bukhari solowee te moom rek moo ko solo ci waa xaabu kutubu sitta amma léegi nag li nga xamante ne moom mooy euh, mu li nga xamante ne moom mooy euh, kii bi mu indi woon muallaq hadith muallaq bi nga xam ne moom la indi woon léegi nag boobu nag lay ñëw di leeral fii moom moo nekk nii moom lay ñëw mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Isma'il ibn Abban rahimahullahu ta'ala mooy Abu Ishaq dañ koy wax tamit Abu Ibrahim al-Warraq al-Kufi di imam di hafiz euh, Isma'il ibn Abban rahimahullahu ta'ala Euh, moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la solo ku mel ni Israa'il ibn Yunus ku mel ni Mis'ar ibn Kidam euh, ku mel ni Abdul Hamid ibn Bahram ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' comme Abul Ahwas Sallam ak Sharik ibn Abdullah ñooñu ñu mel ni ñoom rahmatullah ñooñu la solo imaam imaam al-Bukhari ci waa kutubu sitta moom rek moom la nekk sëriñam moom moo solo ci moom juróom benn hadith. fii nag mooy fi mu njëkk fi mu ko njëkkee indi fii lañ ko njëkkee tudd euh, juróom benn xadis euh, ak ku mel ne imam ad-Daarimi Abu Muhammad ad-Daarimi ku mel ne imam Abu Zur'a ar-Raazi ak ku mel ne Ibrahim ibn Abu Bakr ibn ah, mooy euh, doomu Abu Bakr ibn Abi Shayba ak ku mel ne Ishaq al-Jawz Abu Ishaq al ak ñeneen rahmatullahi ala al-jamii' ñoom tamit solo nañ ci moom ñu ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ay xadisam kon euh, imam Bukhari rek moo leen solo mu nekk sëriñam juróom benn xadis la ci am imam at tamit solo na ko benn xadis voilà solo na ci ko solo ci moom euh, benn xadis mu ne anna qaala haddathana Ibnul Ghasil te moom mooy Abu Sulayman Abdurrahman ibn Sulayman ibn Abdurrahman ibnu Abdullah ibn Hanzala al-Ansari eh, al-Awsi rahimahullahu ta'ala moom waa Kufa la moom itam eh, comme Aban comme Ismaïl ibn Aban bi moom mi ngi génn àdduna 66e année génn àdduna 171e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith nekk ci kutubu sitta annahu qaala lana haddathana Ikrima mooy mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom ak eh, muy Ikrima al-Qurashi Abu Abdullah Ah, di al madani rahimahullahu taala moom tamit moom ci cosaanam maanaam berber la ah moom mooy maanaam ci berber yi la bokkoon ci cosaan ah, rahimahullahu taala génn adduna cent quatre wala ba cent septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi gën a adduna vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ay hadith am nekk ci kutubu sitta an ibn Abbas te moom mooy habrul umma wa turjumanul Qur'an Abul Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma Eh, di eh, doomu bay taxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit hadith ak nekk ci kutubu sitta mu bokk sax ci ñi nga xam ne ñooy muksiruna mille six mille six cent soixante hadith moom mooy musnad imam Bukhari imam Muslim dëppoo lañ ci soixante-quinze hadith imam Bukhari dëpp wéetoo ci cent vingt hadith imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti hadith hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qaala nee na yéeg na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alal minbar ci kaw minbar bi maanaam kon mooy loolu mun a wakaanate nekk na axira majlisin maanaam axira majlisin mujjantelu jotaay boo xam ne jalasuhu toog da ko maanaam ci bu mujjantel gi te loolu moom li ko indi mooy waa ansaar yi ñoom ñoo ñoom ñoom ñu doon jàmbat lu fekkee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yéex a maanaam gëj gëj ñu gëj koo gis ngir ne dañ koo namm loolu nag fekk mooy jamono ji mu feebaree bii la mujjee yëg ci kaw minbar bi wax ak nit ñi moom lay wax ni nee na boo xam ne muta'attifan mu nekk koo xam te dafa euh, euh, lëmës ci ginnaaw mel xafatan maanaam maanaam mooy mëlfa bi mu soloon maanaam mooy euh, yére bi mu soloon ci kaw moom la jël lambaay bi takk ko ci kaw noonu loolu la wax ne ala man ki bay yi daal koy teg ci kaw ñaari mbagg yi noonu la ko takkee takk bopp bi ci ginnaaw qad fekk nag asaba mu daal di euh, takk daa euh, rasahu boppam bi asabatin ci ab amama mooy dañ ko asaba euh, amama dasimatan dasimatan bu ñuul maanaam amama bu ñuul la tekkoon tekkoon tekkoon ci bopp bi fa hamidallah mu daal di sant yàlla wa asna alayhi mu daal di koy baax kañ ko summa topp qaala mu ne ay nas yéen nit ilay ya ñëw leen ci man maanaam loolu moom comme niñ ko waxee woon léegi mbir lu am solo amee maanaam woote nit ñi woo nit ñi ne leen ñëw leen loolu day daal di jaadu maanaam bu ko defee nga convoqué leen bu ko defee nga mën a waxtaan ak ñoom loolu la suñu fa di doga di doxala mu ne wa asna alayhi mu daal di koy mu ah, moom la dén mu ne sa saabu ñu daal di dellu si li ñëw gaaw ilayhi jëm ci moom summa qaala toog mu ne amma ba'du ginnaaw bi mu sant yàlla noonu comme ni mu ko defee noonu ba kañ ko daal ne amma ba'du ginnaaw loolu fa inna hadha al hayya fa inna lu wér boobu mooy xaaral xay bi ne euh, kuréel maanaam xay xayu mooy waa koñ wala euh, mbooloo minal ansaar ci waa ansaar yàq na dañuy néew wa yaksuru te dana bëri ak naasu ñi maanaam ñoom dañu gën di néew di gën di néew alal tamit noonu waaye nit ñi maanaam ñoom responsabilité yu bëri duñ ko am moo tax waa ansaar ñooñu dafa bokk ci li nga xamante ne moom lañ amee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy loolu mooy comme ci li mu waxoon ci wax ne annaasu euh, shi'arun wal ansaaru lisaan mm-hmm. law euh, kuntu la mën a law salaka annaasu maslakan wala boog law salaka annaasu waadiyan la salaktu waadiyal ansaar maanaam ci wax ji la ko waxe woon maanaam nit ñi nit ñëpp ay ay shi'ar lañ maanaam ay yére lañ yoo xamante ne ci biti lañ ne waaye ansaari ñoom maanaam bu mu ci man comme maanaam muy yére yi ci biir mooy sous-vêtement li ñu naan sous-vêtement maanaam yii nit ñëpp ci man bu ñu leen doon bu ñu doon ay yére man ansaar yi ñoom ñooy samay sous-vêtements maanaam mooy jege gi nga xamante ne moom la leen moom lañ ma jege te loolu day tëgtale bëgg gu mag gi nga xamante ne moom la yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ansaar yi radiyallahu anhum te noonu la tamit xiirtalee nit ñi ci ñu bëgg waa al ansaar yi radiyallahu ta'ala anhum comme gisoon nañ ko ci kitaabul iman baabu hubbul ansaar min al iman maanaam ne soppul ansaar yi ah. ci ngëm yàlla la bokk comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe woon ci xadis ba maanaam naka noonu euh, fii tamit gisoon nañu euh, maanaam euh, imu yenente bi sallallahu alayhi wa loolu la doon wax léegi fii tamit mu feex me ne ñoom dañuy néew ñi maanaam dañuy néew néewal du ñu yor ay responsabilité moo tax mu ne leen man rendez-vous bi ma leen jox mooy yow ma xiyaamat man ak yéen foofu laa leen jox rendez-vous waaye doo leen yéen moo tax waa lansaar yi boo xoolee bi fi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jógee responsabilité yu bari ñoom yoruñu ko ñoom yoruñu woon xilaafa yoruñu lool moom tamit day tegtale ci ne xalifa bi waru woon bokk ci waa ansaar yi maanaam loolu tamit daf koy tegtale waaye ci wàllu ñoom ni ñu mel maanaam maqaama bi leen yàlla teg moom mooy exactement moo tax ansaar ñooy ñooy ñi symboliser xaqiqatan maanaam dëgg maqaama afraad yi mooy ñi nga xamante ne euh, amuñu ay responsabilité dëgg la mais Euh, maqaama bi ñu amee du maqaama comme ni nga xamante ne noonu la ko alxuraan bindee yaa ahla yasrib laa muqaama lakum yéen ñi nga xam ne yéenay waa yasrib mooy waa lansaari yéen amu leen maqaama voilà dégg euh, loolu euh, donte ci waxu naafiq yi la mais xaqiqatan maqaama mooy maqaama mooy maqaama mooy maqaama laa maqaam ah, maqaama bi nga xam ne amul maqaama mooy maqaama mu fàtte ko konusi ah euh, te mooy afraad yu mag yi maanaam ñooñu ansaar yi noonu lañ mel ngir loolu la yonent bi sallallahu alayhi melal leen nii ne ñoom ci seen biir la bokk maanaam maanaam ñoom dañoo dañoo jege dañoo jege maanaam sous-vêtement moom lañ te xam ngeen ni sous-vêtement nit ki du ko sol di génn ci mbedd bi foofu day lekk koo xam ne dafa takkoog moom maanaam ñoom noonu lañ mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam te euh, mu ne. fa man képp koo xamante ne waliya méngoo na shay'an benn mbir min ummati muhammad ti xeet yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mu am kattan an yadurra ci mu lor fii moom ci ci mbir moomu ahadan kenn aw wala mu yan yan faa muy njariñe fii ci mbir moomu ahadan kenn fal yaqbal maanaam nay nangu waa ci waa lansaar min muhsinihim ci aji rafetal ji te ñoom wa yatajaawaz te muy jéggal an musiyihim ci ñi way ñaawal ñi te ñoom maanaam ansaar yi noonu lañ leen war a defal maanaam mooy ne lu ñaaw ñu ñu jéggal leen waaye lu rafet ñu nangul leen waaye loolu moom mu ne te képp koo xamante ne am na benn responsabilité ci xeetu yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam noonu la war a doxale ñoom te wax na te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii mu melalee wal ansaar yi non seulement ci zahir noonu lañ mel mais ci baatin noonu lañ mel radiyallahu anhum mooy lan mooy ne dañoo gën a néew après ci ginnaaw gi dañoo gën a néew. moo tax nit ñi ñeneen nit ñu bari am ñëw nekk ci kilif yor kilif ci fi yor ci mais ansaar yi presque doo leen dégg voilà maanaam ginnaaw gi sax ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam presque yoruñu presque amuñu responsabilité presque maam lu bari bari bari bokkuñ ci ànd ak ne ñoom ñoo yannu ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo dimbali yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi ko téye ko <laughs> eh, eh, téye ko kii ko jàppale ko yëkkati diine ji diine ji ci ci seen barke la yëkkati ko ci la amee li mu am maanaam ñoom ñëpp ñoom ñu ànd loolu yëpp ñoom ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu benn responsabilité maanaam nekkuñu ñoo xamante ne tamit boroomi alal lañ woon loolu tamit boroom subhaanahu wa ta'ala noonu la leen nattoo waaye loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na leen ko te loolu bokk ci kéimaane yenente bi sallallahu alayhi wasallam le mu waxoon leen lool te noonu la mbir mi demee loolu tamit mooy ñi nga xamante ne moo tax Euh, afraad yi loolu moom mu xaw a nekk seen caractéristique ay nit la ñuy doon yoo xam ne souvent dañuy faral di beru duñu am euh, maanaam reconnaissance bu met bu bëri buñ ko am ñu am ay poste de responsabilité hatta ci mbiru baatil bi maanaam duñu nekk ay xalifa par exemple wala yu mel noonu yëpp duñ ko am ngir ne ñoom dañoo beru maanaam ci yàlla rek lañ nekkal yàlla lan am te ci seen barke yàlla lu bëri lay dimbali nit ñi ci ci baatil xadis euh, bi imam al-Bukhari dana ko indi xadis numéro six trois mille six cent vingt huit ak trois mille huit cent imam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro euh, deux mille six cent vingt neuf mu bokk ci xadis yi nga xamante ne kon euh, imam al-Bukhari wéetoo na ko waliif imaamu Muslim ci cent vingt xadis yi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yi nga xam ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo waliif imam Muslim xadis bi ci xadis yooyu la bokk xadisu kon waa Ansaari radiyallahu anhum bi ci la bokk amma li nga xamante ne tamit moom mooy kon imam al-Bukhari kom niñ ko gisee euh, moom itam ñett yoon rek la ko indi bii mooy bu njëkk bi waaye euh, ci waa kutubu sitta ba mu jeex imam al-Bukhari rek tamit moom mu indi euh, sunu hadith bi rahmatullahi ala al-jami' ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in